ñu gis lool wa taqatta'at bihimul asbaab bépp sabab bépp lien mooy la ma la wax naan ñoom fexe nañ ba ci ñoom ngay identifié wu tey ñu ne dañ nañ ci yow ndax yooyu day dox ëllëg waaw yéppay dox illaa bu rasulullah alayhi salatu wassalam léppay dox ku mbaax jokkalewul woon ak keneen day dox waaw day dox lu tax mbaax bu dee mbaax du dox loolu moo tax ram mu mën a am waaw waaw te nag du rammu ni ko jaay fooge de ku nekk tariixa bu nekk defar seen liste wala waaye ñoom ñu nekk defar seen liste ni seen sëriñ leen di rammu ñii borom bi nag liste baa ngi manoo lu dul nañu waaw <laughs> yéen yéenay borom wala yàllaay borom <laughs> mais ñun ñooy ñun ñooy yàlla wala yàlla yawmal boo xam ne propre à kër gi ñu bokk lañ fay nettali ci ñoom kese la am du alquran du sunna du dara buñ moo xasee nag dugal ci wàññi foog nañ ne alquran la yut laa boo xam ne mais sax est-ce que lii mais yéen nii bu loo kese alquran ma ne yow xanaa yow yaa alquran yeneen tubaab saa saa nee na képp ku ne eh, halakan naa fa huwa ahlakum képp ku ne nit ñi alku nañ yow yaa leen dina alku. ñoom sax dañoo alcool yow laa alcool <laughs> waaw <laughs> voilà kon yooyu yëpp xisaaxal la kon nag nañuy seet ki nga xam ne moom ngay àndal waaw wax waxtabiri rijaala qabla soxba la boroom masaalikul jinaan waxoon te loolu la boroom xam-xam yëpp di wax waaw examiner testeel góor ñi góoru yàlla yi laata ngay ànd ak kenn waaw ay tëb moo yor ba caayet bay rek ñëpp di dem ci moom temps yi daal sëriñ diw média yeeg ne moom la ñuy kii waaye yow gaay bi daanu en nga jël rek ne naa xaaral kon mu jébbalu ci moom naa dem euh, bàyyee ko sama bopp déedéet yaa ngi juum de waxtabiri rijala qabla suhba waaw examiner leen mooy yow yi feeñ nii nga koy gis xoolal est ce que am nag ragal yàlla bu ne ci moom nan la def ak julli juróom nan la def yi nga xamante ne dafa sañaa dafa leer ci l'islam loolu kese ndax yooyu nga mën a amagul pour l'instant balaa ngay laaj ñoo xam ne ñoo la gën xam bala ngay dugg ci kenn sinon boo moywul yow till nga jox till yi nga bàyyee ñoom ñu lay sàmm te xam nga ne moos till buy sàmm yow am xar ndax nee nañu da ngay dusil bul def dara yow deel nangu rek te till bee lépp doole bu boobaa ndax moyens yi mu am amoo ko sañ-sañ bi ñu am ndax ak jàppal ma jàppal am ak politicien bi day kii ñu rëq sa ndigg waaw da lay jaay la lekk sa njëkk lay def ngir moom ay affaire am di dox walla yaa billah boo deewee sax dafa du taxaw waaw tey moom bu faatoo nga bàyyi sa lépp ànd waaw ñenn ñi dañu am fa resuñ la sax waaw figuration kese la def walla yaa billah xamaluñ la yàlla xamaluñ la yeneen ci ma lay saam seen bopp kese. kooku moom dawal ba ngay ami tànk bala mu lay jàpp ndax ci tilli yi la fa kayfa idha dhi'abu laha ri'a'u naka la mbir ma ni deme waaye situation bu catastrophique ba la bu dee nag léegi nag tilli yi ñooy sàmm li nga xam ne mooy gàtt gi te looloo fi bari wallahi ñu bari ñuy wootewu daanaka képp koo gis muy wootewu sax ak tilli la boo xam ne day sàmm li nga xam ne nee ci njaboot yeneen ci bari saa saa ci julli wal iyaazu billah kon nag mu ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana mu ne wa rabbuka mu ne sa boroom nag moo digale allaa ta'budu allaa ta'budu ngeen bañ jaamu illaa iyyaahu ku moom boroom bi moom kese wa bil waalidayni ginnaaw lool nag mu teg ci say ñaari waajur ihsaana rafetal kon bu la benn sàmba àllar yi mu boowoo sëriñu caaxaan yooyu di di la wax wa bil walidayni ihsana sa ñaari waajur yi nga rafetal ci ñoom wax nañ ci iwal imma yablughanna indaka al kibar bu dee nag daa jote kenn al kibara mag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ngay dund kenn ci say waajur moo xam sa baay la wala sa yaay la wala sa yaay la wala sa baay la fekk yow nga nekk mag moom bu jote mag nekk dina nekk mag aw kilahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu jote ak mag waaw nekk ay ay mag vraiment màgget yu mel noonu bu boobaa fala taqul lahuma uf bu leen wax waxu waxu waxul tekku nga naan leen bu leen wax uf non du loolu uf ay gis nga wey boo jëlee we boo xam ne loxo boo xam ne waa ji toppatoowul woon loxo mi baaraam yu sëq na salte salte yooyu nekk ci biir mooy alwasax bu ñu ko génnee sànni ko loolu mooy moo loolu mooy uff waaw waaw moo tax borom bi trouvéwul lu gën a ñaaw lu nit mën a wax euh, waaye lu garaaw fa yàlla ko uff uff nag du uff déedéet mooy waxu waaye topp leen nee di leen ñàkk teggin ah pas yéen da ngeen a yéen c'est que génération weesu na quoi ak tamit di mer luñ la wax waay waay waay waay waay waay oh, lu leen lii yu mel noonu loolu la mu ne loolu bu leen ko wax ndax lu tax est-ce que euh, kon nga ne ah mais kon bu nekkee mag la ñu wax kon bu dee sama parents yi jeune lañ mën naa leen ko wax mu ne déedéet xam nga lu tax mu wax. ne wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ahaduhuma aw kilahuma parce que bu ñu nekkee mag ci la ñuy gën a soxla ku leen toppatoo waaw. lu bari mënataluñ ko mënataluñ ko ci leen bopp imaginer waajur woo xam ne mujj na nekk mag mënatu la yóbbu boppam ci toilette yi ah la toggal boppam xataa dem ubbi frigo naan sax mënatu ko boppam mais kooku moo gën a soxla ku ko taxawu que waajur wi nga xamante ne nii moom vingt cinq ans la am loolu moo tax borom bi daa waxe ba nga xamante fa lañ koy gën a soxlaa waaye tekkiwul de yow bu ñu nekkee ndaw. mooy mooy du ñu mag noonu yow sa yoon new ci walla nga naan leen nga naan leen waaye yow non pas yéen waaye yow man faalew ah, yooyu waaye non man loolu sama yoon na wu ah, déedéet mu ne loolu bu leen koo xam dañ nag buñ nekkee mag fa lay gën a garaawati ku leen dimbali ku leen jàppale yow amoo dara loo weccoo wa nja njekk gañ defoon ba nga nekkee xale ñaata yoon lañ bëgg nelaw yow nelawuñu parce que yow yaa yow feebar wala yow yaay jooy nekkub bébé di ñu bàyyi seen lépp ci guddi gi jóg téela te dañoo war a xëy suba liggéey ñaata yoon nga ñëw saw ci seen kaw mbiiwal seen kaw wala xayta seen kaw def say besoin seen kaw te boobu mbeguñ la dañuy jóg rek raxas la kii waa tegaat bu sa bopp metti ñu dem urgence yu nekk kii dem kii sonn lu nekk ñu nekk ci di dugg fu nekk parce que yow yaa soxla yow yaa bëgg ñu bàyyi seen bëgg bopp buñ amoon rendez-vous fenn dem ba fay dem sax ñu gis ne da soj soj bu metti ñu ne annulé wala ñu dem ba liggéey gis ne feebar nga ñu woo patron bi ne ko mënuñoo ñëw parce que sama doom daa feebar te dama war a yóbbu hôpital parce que yow yaa soxla léegi nan ku mel noonu nan ngay demee ba mu soxla moom nekk mag mage yow lu bari ya nga mënul woon ñu la koy taxawoo ñoom mënatuñ ko nga war leen cee taxaw nga ñëw amoo dara loo di wax non seulement defaloo leen ko bu garaaw a mais nga ciy teg kàddu bu ah non mais débrouillé non débrouillé non mais fii waaye fii quelque part kese ngay def non man damay demaat bay liggéey non man dama ko may xaar ko non loolu les commandes ba tànn non man lan la commande bi faire fi nekk la wala iyaazu billah mais yaa bon yaa jeex <laughs> quel mauvais fils yaa jeex quel mauvais fils waaw yow mi doxal lool yaa jeex waaw loolu moo tax borom bi waxe lool waaw ne wala taqul lahuma ne wa wa wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma kon fala taqul lahuma uffin bu leen wax loolu wala tanharhuma ta bu leen gëdd yow booy wax ñoom du ñu dégg ci yow mukk wax ju rafet wax ju nooy dal mukk gëdd rek wala bu ñëwee sax di leen jox naan jox meer bi ndox parce que maratul nga ñëw xellil ko jox ko am. xaw ko koo bëmmax ba muy tuuru ci kaw waaw bu naanee ba pare doon la ko dox affaire bi këpp laata ngay téye ndax loxo mënut la jàpp lu yàgg yow nga nekk di taxawaalu yor sa téléphone bi cateet yooyu fi ko téye noonu affaire bi wante nga ñëw naan waay ko tuuru léegi ma war fee ah. xam nga yu mel nii da gis ak kam bari gone yu mel nii ñoo xam ne de façon bu ñu continuer noonu ñooñu kuy doxal seen digganteeg safara laa xam wala iyaazu billaah bu leen borom bi gën eh, giddiwul gis tuubal leen non kooku gis nga safara si day teg ndayam ak baayam safara bu ko borom bi jéggal wala iyaazu billaah dafa garaaw moo tax bu leen gëdd de bu leen gëdd mukk wa qul lahuma léegi nu ñuy def kon borom bi mu ne wa qul lahumaa del wax alal endroit di wax ak ñoom qawlan wax karima di tedd moom laa doon wax kan dañuy ubbi na birrul waalidayni surtout maan yi gone yi nga xam ne nee dañuy maane di leen wax ay wax ñu ñàkk teggin loolu dul diine de bu dee ne ñëppay toog naan ah moom ne maamam la muy jar di maam di yow bàyyi nga toog day ji wala kiiri ngeen wala mag ji nga toog yaa ko war a eh attention ah kenn du waxe nii kenn du waxe amul dara maam la di loolu xoolal ni ngay waxe voilà il faut soigner ton vocabulaire on parle pas comme ça ni à tere waxatuma la nit yàlla tere nag koo waajur la attention loolu il faut ngay di ko wax suñu borooma ni wa qul lahuma qawlan karima waxala ñoo wax yu teg te wax nañ la waajur yi maam ci la waaw ki jur sa baay ci la ki jur sa nday ci la ka ko jur ba ci kaw ñooñu ñëpp ci la wa qul lahuma qawlan karima waroo leen a gëdd waroo leen a wax wax yu déplacé topp leen ne ah paa bi dafa ndax xamatul dara ci àddina quoi ah non xanam ni moom moom daanaka moom moom non paa bi paa bi non paa bi so non bi non yooyu amoo droit di wax loo ci wax ci loolu bakkaar la ba pare suñu borom pegal ñu ci leneen waxfid lahuma janaha dhull min ar-rahma mu ne waxfid lahuma wàcceel ñeel leen ngir ñoom janaha dhull sa laafi wàcc sa laafi li nga xamante ne mooy torox wàcce sa bopp min ar-rahma lépp la tuddee ci yërmande mooy ndaga nekk koo xam ne tur daal lépp loo jëflante ñoom yërmandee koy mooy origine bi moo ko yëkkati te lépp ci yërmande lay doon ak lu rafet bon alhamdulillah wàcceel ngir ñoom sa laafi wàcc dal lépp nekk minar rahma ndax yërmande ngooy am ci ñoom bul yuqamte ku neen taw du ci wax du ci jëf du ci dar waaw yow am nay taa boo doon dox ba nga nekkee bone noonu <laughs> rek nee nga sa yaay wala sa maam wala sa baay ci kër docteur ci médecin comme ko soriwul da ngeen di dox mais da ngaa foog moom mën naa doxi sa rythme yow nga nekk di avancé au lieu nga dox ndànk ànd ak moom même rythme di waxtaan ak moom ndànk bu soxlawee jàpp sa mbagg nga jàpp mu jàpp sa mbagg bu jàpp soxlawee nga téyel ko loxoom nga téyel ko loxoom wala bant bi mu yor ak yooyu téye beneen loxo bi defoo ko nga waaxu jiit mooy gën a nga gis mais pas gaawal bopp mais heure bii nga def 11 ba nga xamee ne 11h lañ waxoon xam nga moom doo ni mu yéexee. lan moo la teree teel a jóg te lu bari yow yaa ko yéexal parce que amul leneen lu muy def di yéex bu dee yaa ko waroon a toppatoo ngir waajal ko mu génn yow la yaa yeewuwul à l'heure wala nga nekk fi ci sa mbir yoo xam ne tekkiwul dara ci sa téléphone yeeg yooyu di fontoog sa ordinateur di wax say corof sa caaxaan yoog sa xarit yooyu nekk ci ba heure bii ci gën a mën a énu yow rythme bi ngay dawe sa maam bi nga xam ne quatre-vingts la am mu doxe ci rythme boobu ba pare di ko gëdd wala ngeen gawul way dañuy tardé <laughs> léegi nan lay wax médecin bi wala a'uuzu billaah ci yow <laughs> am na xam ne wallahi <laughs> doo bëgg lu dul rek tori correction yu yooyu moo war ci ñoom quoi même bu dee de boroomi sikkam lañ waaw ah. waaw dañoo ñàkkum yaar bu doon réewu ñu nit dañ leen di ñoom ñëpp juste la ne la prochaine fois tu vas le regretter c'est la dernière fois ma déggati ñu ne dox lañ te moom nii bés boo ko fi defate on va te traiter pour maltraitance lañ lay jàppe te dinaa la teg ay daan yoo xam ne dootoo ko fàtte bu bi waaw kon nag waxfid lahuma janaha zulli min ar-rahma waaw waaw waqul te nag deel wax di leen ñaanal rabbi irhamhuma bo yàlla ay sama borom waaw rabbi gis nga mu ël ba euh, alquran dara lu ci asaare borom bi waxu borom bi fu mu teg loolu la fa waxul waqul allah waqulillah waqulir rahman te yëpp dégg la waaye rabbi mu tànn ci asmaa'ul husna rabbi mooy ci nga xam ne yaa ma yar yaa ma màggal yaa may dundal yaa may tette yaa may xamal étape par étape comme li nga xamante ne yow mi def loolu nga am ci nit ñi koo xam ne noonu la ko def ci man sama digganteeg moom muy sama waajur wii nga xam ne moo ma doon yar di ma tette taxaw di ma defal lépp ba màgge ba sama bopp ah borom bi yow mi nga xam ne dëgg dëgg ci ci ci man loolu lépp mooy yow yow sama borom boo bële nag irhamhuma waay waay yàlla na ñoo yërëm sama ñaari waajur rawatina buñ génnee àddina kamaa kenn li nga xam ne robba yaa nii noonu lañ ma doon yare di ma tettee di ma eh, eh, étape par étape saxiira bi ma nekkee ndaw ma la lu man dara sama bopp lii mooy doom ju baax waaw mais doom ñuy fuye bu ñuy wax muy butti muy butti tuñag di kii di kii fatoog di kii bu ñuy wax ta bu demee ci ay xaritam ak yooyu nekk fa mbote mu nooy ñépp nekk seen seen euh, lan lañ ko pël suñ bool xaw ma gaay di ko yónnee fu ne ci xaritam yeeg yooyu foofu yëpp mu nangu waaye bu ñëwee ci kër gi nag jàppe ay waajuram ay baayam comme si ñoo ñooy balu balu euh, euh, euh, boxe waa ji loolu mooy suspendre boxeur bi di ci dóor ñu bàttee lool seen nday ak seen baay nag ak seen maam di ci défulé wu li la nga xam ne ñemewuñ ko war a def ca mbedd ma ci seeni xarit wal iyaadu billah ñooñu ñoo gis booy seet ku moom boo xamee bie boo nga jàpp ci waxuma jàpp ci ci bi de bi ngay ngay jàpp xëcc ne kii mooy ki gën a yées ku ma gis waaw wal iyaadu billah bu ko kon nag wa qul rabbi irhamhuma même bu ñu dund même bu ñu gaañuwul rawatina bu ñu génnee àddina ay way yàlla sama ñaari waajur yii de ma nañ ma leen yërëmal yokku leen sa yërmande kamaa kenn mi nga xam ne rabbayani noonu lañ ma yare woon saxiira ma nekk ndaw suuratul Isra aaya 23 ak 24 al imam an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag moom bi ci laay bu mujj bi moo bi ñu taxaw dañu koy jeexal bu ko defee lépp lu jëm ci laay mëmbëstal mi ci laaya mooy mu jeex tey insha allahu taala mu ne kon wa qaala allah wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na wa wassayna al-insaana biwaalidayhi hamalathu ummuhu wahnan alaa wahnin wa fisaaluhu fii aamayni wa fisaaluhu fii aamayni an ishkur lii wa liwaalidayk. suuratu Luqmaan alayhi salaam. kon borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne wassayna al-insaana te dénk nañ digal nañ nit ki. bi waalidayhi ci ay waajuram mooy mu defal leen yiw lu tax te lépp lu def lépp lu mu def envers ñoom fayu leen de te nit dina war a tax ñu defal ma ma ma dénk leen loolu njëkk googu ñu war a defal seen waajur yi ndax kat xamalatu ummuhu rawatina ndeyam daal dina koy ëmb ummuhu ndeyam wax nga naa laa wax nekk ci ak doya bi topp ci doya bi doomu aadama ci boppam borom bi ni mu ko bindee dafa néew doole jigéen ni ko borom bi dunde binde rawatina dafa néew doole moo tax ay jihaad ak yooyu ji yàlla neewul alxuraan du ne l'islam du ne jigéen ñi nañ dem jihaad yi comme góor ñi déedéet góor ñi la naan yéenee jihaad yi waaw yow jigéen ci boppam dafa néew doole mu ëpp la saa booy gën a màgg ci biiram néew doole gi di gën a yokk ci moom xamalatu ëmb na ëmb na ko ummuhu ndayam wahnan ala waaw jóge ci faiblesse di gën a dem ci faiblesse ay coono jàpp ci gën a coono looy gën a avancé ci ci dund ci sa biiru yaay moom muy gën a sonn day dem ba léeg-léeg sax dootul mën a fee dox muy metti bu mu tëdd mu metti lu tax parce yaa nekk ci biiram di yëngu di pousser di màgg waaw ba pare ba nga boobu muy kon mettitaayu la alhamdu benn ngo jàppale un wa fisaaluhu fi amayn waaye bu la ëmbee ba nga jur mooy mettitu beneen al ba ngay judd beneen mettit ak muy mettitu jur la wasin la muy lu tar nga xam ne bari na ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne bañ koy def ci la ñàkk seen bakkan waaw rahmatullahi alayhinna jami'an waaw yal na borom bi fa ñu ne mu leen di yokk ay waamee yërmande kon mettitu jur la waaye mu ne wa fisaaluhu fi amayn waaye ba nga jur sànni wu la déedéet déshérité wu la dalaa jur téye la di la nàmpal di la jox ngay dund ci weenu boppam fii amay ni ci ñaari at ndax wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayn liman araada an yutimma ar-radaa'a way waajur yu góor yu jigéen yi dañuy nàmpal seen doom yi deux yu mat sëkk ngir ki xam ne bëgg naa matal la nga xam ne mooy ak nàmpal yow ñaari at ginnaaw bi mu lay eh, tette di la jox ci weenam ngay nàmp di lekk mooy sa lekk mooy sa naan ngay génne ay ay ay aza ay lor ay salte yëpp mu lay toppatoo di la setal di sang di def lu ne ba ni nga xam ne wa fisaaluhu ci la lay ferale nag ci amay ni mooy ca fin ba muy beneen metti mettitu yar xale di ko dundal ba ni nga xam ne noonu lay fere ñettango borom bi na nag yi yépp nag rawatina moo gën a tax ak digle rawatina digle bi ma leen ko di ma digal leen nag ñuy rafetal kon ci seeni waari waajur te fii biru yaay ji la la la wax bàyyi jee ngi te gannaaw ndax fisaal ba moom dina am lum ciy toppatoo ak yooyu ak tamit bañ la ëmbee dina def dara waaye ci gën a mettile mooy ndey moo tax dinañ ñëw ci biir hadith yi boo gisee yonent bi saa salaam ba ko waaju ñëwee naan sama ñaari waajur dañuy dund kan laa gën war a defal yiiw mu ne ko sa yaay mu laajaat ko ginnaaw kan mu ne ko sa yaay mu waxaat ko ginnaaw mu ne ko sa yaay ñett yooyu mooy lëppook ñett yi mooy dëppook ñett yi ñu la wax fii ñetti metti lii ba wa fisaaluhu fi amayn suñu boroom nag ne lii lépp xéewal gi dama la koo defal yow doomu aadama bi boole la koo xam ne am na yërmande ëmb la jur la toppatoo la am yërmande di la toppatoo di la toppatoo ba mu lay ferale waaw ne bu doon yërmande jooju borom bi defu ko ak cofeel googu ci moom mu am ko ci yow amaana rey na la bu yàgg ndax yu garaaw yi ngay def ci kawam ak yooyu yépp mu muñ ko yooyu yëpp nag borom bi def ci ay mu ne anshkur lii lii lépp borom bi dama la koo defal ngir nga nekk koo xam ne boo màggee ba ràññee nga nekk koo xam ne saa su ne anshkur lii da ngay nekk rek koo xamante ne nii dangay ngay da may sant mooy lan di ma jaamu waaw di ma jaamu bari na liir yoo xam ne arrivé wuñu à leur terme ñenn ñi fausse couche àgguñu ñenn ñi bañ juddoo lañ faatu ñenn ñi bañ amee deux ans lañ faatu ñenn ñi lii yow nag nga ñëw ba màgg. ba ràññee suñu boroom nañ ne la amiskur lii fàtte ma lëkku ma waaw sant ma te mooy dan lañuy yàlla ah askurullah non mooy sa ndigal diineem ji ay ndigalam kenn duma ci jiit ay tereem kenn duma ci gis wali waalidayk waaye boo santee sa borom santal sa ñaari waajur yi mu jaarale woon ci ci ci yow ci ñoom waaw ndax man lam yashkurillaha naasa lam yashkurin naas ku yàlla dëgg-dëgg waaw faut pas nga nekk pour du moo leen bind ak waaye loolu muy def muy ci yow daa am ci ñu mu ko jaarale waaw ñooñu mu ko jaarale nag mu ne ñoon bu leen fàtte. bu leen fàtte ci cant noo leen di sante mooy rafetal gi suñu boroom wax ne man maa digal nit ñi wa'budullaha wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana loolee nga leen di sant mooy ci ñaari waajur yi ngay rafetal jëme ci ñoom mooy sant nga leen waaye boo jullee ba pare boo jullee sant nga yàlla boo ñaanalee sa ñaari waajur sant nga leen waaw wa bil waaw foofu la ci indi mais aaya ba tañ na ci ilay yal ci man nag ngeen di dellu yéen ñépp waaw kon lii mooy aaya yi nga xam ne suuratul luqmaan aaya quatorze moom la al imaam indi ngir ubbeeku bunt bi bunt bi nag al imaam indi na ay xadiis yoo xam ne yu bare bare bare bare la waaw mu koy commencer xadiis trois cent douze hadith trois cent douze jeexale ko euh, hadith trois cent trente-sept muy vingt-quatre la fi indi waaw vingt al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala dina ko indi fii Allahu akbar dina ko fi indi waaw muy wala trois cent trente six trois cent trente cinq hadith numéro non euh, trois cent douze ba trois cent trente cinq kon muy vingt deux hadith ou non vingt trois vingt trois hadith insha allahu taala ah moom la fi indi. ndeem seen na su ndeem soob na sunu borom tabaaraka wa waaw kon ah, loolu la kon nag bii di ñëw insha allah ñu daal ciy dugg en fay man ngaa def calcul trois cent douze ba trois cent trente cinq waaw hmm? kon nag ci kaw noonu ñu yem noonu kon ba jotaay bii di ñëw